أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والسلام الأكملان الأتمان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد wala alihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu fa yaquulu al-imaamu al-hujja al-xaafidu al-calam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaaficiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baab asalaasumi'a wa isnaani wa sab'uun. wa an jaabirin radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu ahlul jannati fiihaa wa yashrabuun wa laa yataghawwatuuna wa laa yamtaxituun wa laa yabuuluun walaakin ta'aamuhum zaalika jushaa'un karashhil misk yulhamuuna tasbiiha wattakbiira kamaa yulhamuuna nafas rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aalaa qaala al-imaamu al-haafiz an-Nawawi mu ñëwoon ñun ci sunu xadiis bi ginnaaw biñ gisee jafaay bi ñu génn lañ ubbi woon suñu chapitre di chapitre trois cent soixante-douze di chapitre bi mujj ci kitaabul istighfar waaye di bu mujj ci téere Riyâdous Sâlihîne comme niñ ko waxe woon te xam ko suñu jafaay bi ñu génn nag ñu ngi woon ci wàllu njëkk wi ci toolu ñu ñun ñi sell ñi radiyallahu anhu ñu ko ubbee woon muy côté al Qur'an comme ni mu ko xawoon ca njàlbeenu téere ba ca muqaddima ba ne woon dina ubbee bunt yi ci ay laay yoo xamante ne ci alquran karimaat waaye eh, wa usaddiru al abwaaba min alqur'ani al azizi bi ayatin karimaat dinaa ubbee bunt yi jël ci lenn ci alquran bu tedd ci ay aay yoo xam ne yu tedd la yu noble mu delluwaat euh, même bu dee na ci du buntu yëpp yëpp yëpp comme niñ ko xame lañ ko gise la commencé lool mais li ci ëpp la def moo tax loolu yell na te lu dëggu la mu tuddee mu waxe ko noonu aay bu ñu jëwoon gis nag ay aay yu bari la woon moo doon euh, bim ne woon wa qaala taala inna al-abraara fi na'iim ala al wara'ika yanzuruun ta'rifu fi wujuuhihim nadrata na'iim yusqawna min rahiiqin maxtuum xitaamuhu misk wa fi daalika falyatanaafasi lmutanaafisuun wa mizaajuhu min tasniim aynan yashrabu biha al mu tegoon ci wàll ayaatu fi baabi kasiiratum ma'luuma waaw mu ne ah, laay ci bunt bi yu bari la ñu xam la kon nag tey ñu war a dugg ci wàllu beneen wàll bi ci toolu ni ñu sell ñu radiyallahu anhu wa ja'alana allahu minhu ah, ci suñu chapitre bii di wax li boroom bi ma ah bayaanu ma adallahu ta'ala lil mu'minina fil janna di leeral li nga xam ne moom la borom bi waajalal préparel ko way ngëm yàlla yi ca aljanna ja alhamdulillah ja'alana allahu minhum léegi nag ñu war a dugg kon ci numéro hadith un mooy hadith mille ci ensemble de hadith yi yim ne waan jaabirin mu ngi jële ci seydina wa Jaabir bunu Abdillah bunu Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma anhu wa arda Jaabir kese la wax annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na yakulu dina lekk ahlul jannati fiiha waa aljana ja'alana allahu minhum bu ñu nee àjjana dañ fay lekk wa yashrabuuna te dinañu naan waaw wala yataghawwatun waaye nag li ñuy lekk ka naan yëpp soxlawuñ nag bi dem ci li ñu naan wanag ngir man ko faa tuur ngir mën a rejeter déchets ya loolu ñoom du leen dal borom bi alhamdulillah wala yataghawwatun yadéet ñoom loolu du leen dal mooy duñu aajawu di dem toilette waaw duñu aajowu di dem ci li nga xam ne moom la ñu xame yi ñoom soxlawuñ loolu borom bi loolu la def Allahu akbar wala yataghawwatun du du lañu lekk duñu ci dem duñ soxlawuñ di dem toilette ngir xayta wala ngir li nga xamante ne mooy daldi tuur ndox loolu du leen dal Allahu akbar waaw léegi mu daldi di teg ne wala yamtaxituun te duñu fa nekk di ñendu waaw <laughs> mooy loolu leen dal ñendu waaw xam nga yooyu yëpp ay déchets la ay sécrétion la yoo xamante ne nii bakkanu nit ki soxlaatu ko waaw ñii bu ñu lekkee ci ceeb bi wala ci pat yi wala ci li ñu mën a lekk ci àddina naan ci xeetu naan yi suñu organisme suñu yaram daa am loo xam ne borom bi noonu la ko borom bi defee mooy day segg li nga xam ne moo ci baax te moom la yaram yi soxla mu jël ko li nga xamante ne soxlawu ko muy dese yi mu génn ko bu dee lekk la fu muy génne mooy xayta lañ koy woowe fa la nit koy dem daldi xayta ji bu dee wàllu lu mu naan la ay mbiiwal loolu nag moo amul nag ci waa aljana ñoom borom bi daf leen a muccal ci mbir moomee wala yamtaxitun waaw waaye it duñu ñendu kon waaw loolu yëpp ay mbir la moo xamante ne nii mooy euh, muus di muusew ay déchets la yoo xam ne yu baaxul yu nekk jóge sa biir jaar ci sa bakkan bi nga war koo ñandu sinon di sonn loolu du leen dal waaw walla laa yataxawatun bu ko bu fa yemoon moo doon euh, doon na laale xam nga xayta la doon dugalaale tuur ndox waaye dafa fii mooy rawata waaw gha'it mooy du ñu tuur ndox doono duñu du ñu wala yam taxi du ñu wala yabu luuna te du ñu tuur ndox voilà <laughs> waaw te du ñu tuur ndox walakin waaye waaw taamuhum ndax daa mel benn laaj day waa kon loolu ñoom ñuy lekk moom ah ñun de li ñu yàlla xamal fii te ñu xam ko fii ci kaw suuf mooy képp ku lekk yooyu moom di nga am aajo boo génn waaw léegi yeneen saa saa nag leeral ne ta'amuhum zaaka wala zalika seen ñam googee ñuy lekk aka naan day nekk loo xam ne ay sécrétion yooyu génne léeg bu dee nit ki daa lekk ba suuf ah, bu vayen bi daal di kiime jose bi ak cere ji waaw daal di lekk ba kol bi daal di tol nu ko soob <laughs> waaw léegi euh, waaw waaw bu boobaa moom mu jekk rek ne mel ni ku géex <laughs> am benn Euh, kàddu gooy dégg kuy ja ku génn ca gémmiñ ga ndax lim lekk daa daa bari daal di géex mooy xees yu mel noonu ñoom loolu rek du la mu ne loolu rek genre rejet la mooy luy génn mais du génn comme nii waaye nu muy def ka rashil miski comme si ay renvoi la comme nit ki euh, booy jël parfum di ko diffuser fenn muy génn fenn waaw xam nga am na gaa yi yu am solo yu soxna yi di def léeg-léeg yu ñuy jënd def ko foo xamante ne mooy dañuy toog mu jekki daal di ne daal di génne kii li nga xam ne mooy euh, diffuser waaw diffuser génne li nga xam ne mooy parfum ba nekk foofee waaw après di wër nag jekki-jekki waat ñëwaat génne waat lépp lépp nekk nekk xet gu neex parfum gu neex goo xam ne bërëb bañ ko def noonu lay yi nga xam ne saa su ne léeg-léeg ñu def ko ci salon yi def ko tamit bërëb yi nga xam ne dañoo bëgg muy xeeñ neex comme toilette yeeg yooyu Allahu akbar ñii nag waa aljana la ñu lekk mooy day seen yaram bi lay génn comme lu mel noonu comme parfum buy génn ci seen yaram waaw non ka rashil misk comme wis xam nga rasha hmm? <laughs> ah ni muy secret di génn noonu mel ni wis liy génne ni ñuy gis ni muy génne ndànk-ndànk noonu lay génne waaw comme yow li ngay lekk comme li ngay ñaqi waa nag ñaq yooyu nga am day fii mooy day diviser wu ndànk-ndànk nekk lépp nag bi parfum bi nga xam ne moo gën a moo gën a mooy buñ ko ma mooy ngir ñu xam jëli rek li yone saasam bi wax mooy bi gën am doole bi gën a màgg fi ñun loolu marfo bu mel noonu ñoo bokku tur waaye bokkuñu dalee ko gën màgg fuuf bu àjjana mu ne loolu mooy côté li ñuy lekk waaye côté yulhamuuna tasbiha dañ leen di yenkiwal borom bi da leen di inspiré yenkiwal leen ak tasbiha ñu koy sàbbal saa su ne wa takbira ak di wax xabdaa di ko màggal ci allahu akbar kamaa keem ni nga xam ne alhamdulillah yulhamuuna lañ leen di yenkiwal yéen an nafas nit ñi moo gis nga fii ci kaw suuf mooy noyyi xam nga noyyi mooy xéewal ñoo xam ne borom bi da koo defal képp kuy dund waaw waaw moo tax préserver ko nag daa am solo moo tax yeneen saa saam doon ñu xamal ci hadis ba ñu fi gisoon nit ki buy lekk <laughs> na xaaj biiram bi ñetti xaaj waaw na lekk lu tuuti rek lu koy téye waaw bu dee nag foog laa ma xaala moom moom moom ndax waxoon nañ ko bañ ci taxawee <laughs> fayen la <laughs> amaana moom bi hasbi ni adama ukulatin yuqin na sulba sawaay loolu moom day xaw a ci fayen ko waa <laughs> ca baabu fadlul ju'i wa xusunatil ayshi gisoon nañu ko fa wallah yeneen saa saram ne woon doy na la tàmbale woon ne ma mala a aadamiyun wi'a'un sharran min batn benn doomu aadama duyul feesalut rembatalul benn ndab bu gën a yées biiram waaw bi hasbi ibni aadama ukulatin yuqimna sulba doy na rek doomu aadama bi ay yenn rek bon danga ko paa paa ñàkk niñ la ko waxoon boo xam ne day tax mu mën a taxawal ndiggam fa in kaana bu dee na nag moom manula yem ci yooyu laa ma xaala foo jaar loolu te moolu dañ koo may mu mën a dépasser ndax dina yéeme de kon fa sulusut benn xaaj na xaaj bii bu ñetti xaaj benn xaaj bi li ta'ami ngir ñamam wa sulusun beneen bi li sharabihi beneen xaaj bi ngir nekkam wa sulusun li nafasi waaw beneen xaaj bi ngir mu mën a nooyi moom ngir nooyeem mën a jaar yoon <laughs> sinon day am non seulement problème de santé mais taxaw di jaamu yàlla wala di jaamu yàlla même toog di jaamu yàlla da ko dul mën a ci ndax fu mu nekk rek nelaw yaay ñëw ëbbali yaag géex yaag nangam yeeg tayel geeg fuddu yeeg loolu loolu nag boo bañee mu dal la ah, mooy tëndakul euh, euh, duy kollu ni mu feesa loolu lu tax sariya di taxaw ci loolu di ko préciser di bëgg nit ñi di bàyyi xel loolu mooy euh, lii nga xam ne moom la ñuy wax nii muy lu ama am lu ama am solo mooy euh, nafas bii nga xam ne kama yulhamuna nafas noona benn kama tulhamuna ci yenn riwaayaat comme yéen ñii may waxal yow man yeneen saa sam li nga xam noonu la leen borom bi yenkiwal defal leen xéewalu ngeen di nooyi nga xam ne boo nooyi amul benn coono te manu la ñàkk ci bu dundam nit ki waaw mësoo gis nit nit ku dul nooyi gisoo ko waa ajjana sàbbaal yàlla bàkk yàlla takbir ak subhaanallah yeeg yooyu ak ci xeet yu mu demee ak takbir ak tahmid yi yooyu noonu comme ni nga xam ne ñun waa suuf fii manu la ñàkk ci ñun ñuy nooy yi ñoom noonu la manu la ñàkk ci ñoom waaw ndax foofu moom ñoom ñëppay xam yàlla waaw ñoom ñëppay nekk ay aarifuna billah waaw la nëbbu woon ci ñoom fii ci kaw suuf borom bi am ñu mu ko yu mu ko yu mu ko ci ñoom ci ci ñenn ci ñoom yawmal qiyam booy faatu di gis yëpp gisoon nañ la waxoon ca suuratul hadid laqad kunta doon ko wax yéeféer bu dee yéeféer bi la ñuy wax loolu lan ngay xalaat jullit bi laqad kunta fi ghaflatin min hada fa kashafna anka ghita'ak fa basaruka al yawma hadid allah yow de laata bés bii muy bésub dëgg bii nga war fee tox ak bésub yawmal qiyaam bii da nga koo weddi woon waaw ne woon amut yëgadi ci masoo ko suur masoo di def dara di ci prendre en conséquence jour bés bi sa yoon na wut soon tey nag fa kashafna anka ghitaak loolu lépp barrière la woon rek kiiraay la woon rek kiiraayu borom bi moo bari waaw léegi nag tey yëkkatil nañ la ko tey nag sa gis day sew day ñaw da gis les réalités comme elles waaw ah. moo tax waa jana bu duggee ñoom ñépp dañuy nekk yulhamunan mm, at tasbiha wa takbira kama yulhamuna an-nafas comme ni nga xam ne manu ñàkk ñuy noyyi di noyyi ñun fii ci kaw suuf ñoom manu ñàkk ci ñoom te mbir mi mooy dañ koy def ak bànneex ndax dañoo gis yàlla di contempler seen borom di contempler li tukkee seen boroom directement ba pare di gis réalité gi moo tax ñoom manuñoo man di ñàkk di sant yàlla saa su ne manu la nekk manu la deñ ñàkk ba pare ñu koy def ak dellu ci yàlla ak neex leen ba pare nekk loo xam ne manu la ñàkk ci seen dund parce que àjjana kenn du fa ne lu dul ne lii moo la féetee loolu di war ne tasbih takbir mooy sant zikrullah waxoon nañ la moo fi ëpp doole ni nga xamante ne mooy ñooy noonu loolu la plafonnier xeetu jaamu yàlla yëpp ndax ajjana moom mooy mooy jaamu yàlla bi nga xam ne du dox waaw xam nga julli kenn du ñëw ajjana ñoo la aywa léegi ñëw leen heure bii da ngeen di julli heure bee da di julli heure bii da ngeen di kii woor aywa non zakat leen acca génn leen zakat yi déedéet mooy xoolal jaamu yàlla yëpp topp leen xam nga ban lañu ci borom bi daal def ne wax defu ci sax choix dafa def ne mbir la moo xamante ne manu la ñàkk ba pare mooy du génn xam nga léeg-léeg mbir mën a manu la ñàkk ci yow ba pare mais difficilement nga koy def mooy moom ñàkk pexe la te dañ la cee njatt comme jinne yi sayaatin yi ba leen borom bi njattee ñuy liggéey Seydina Sulaymaan <laughs> alayhi salaatu wassalaam xam nga du ñoom ñëpp la neexoon ñi ci gëmul woon yàlla neexu leen mais manuñu woon a ñàkk def loolu nag du loolu mooy dal waa jana mooy mbir mi da di neex comme rek ñun ñii noyyi kat moo du noyyi naan man man man man noyyi gi neexu ma bi dañuy neex ah devant la plage ngelaw li di ñëw ci fajar gi noonu ngay noyyi ak garab yi oh, yooyu gis nga ñuy fiix a di wax lu raw lool nag la waa ajjana bu ñuy sàbbaal di génn ci yorom di génn ci ñoom saa su ne noonu lay mel allah ak takbiir mu ne xadiis bi rawaahu soloo na kan al imaamu abul xuseyn mu ne rawaahu muslim ya al imaam muslim bunu al hajjaaji al qushayriyu an-nisapuriyu rahmatullahi alayhi léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo ka ñu ne la déedéet hadis bi sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi soloona ko ak beneen sëriñam daal imaamu abu mooy abdallah ibnu abdurrahman ad-daarimi as-samarqandi rahmatullahi alayhi na ko noon bokku taalibim daal imaamu abu daawud as-sijistaani rahmatullahi ala al-jamii' Allah indi na imam muslim ñaari version yu mu tegale la indi nañ gis ñaar yëpp ah mu ne ah, den wa moom mu ngi ko di balaa fan fan la ko ni fan fan d'abord ma ne kitaabul jannati <laughs> wa sifati naimiha wa ahliha babun fi sifati fi sifati aljannati wa ahliha mu ne hadathana uthman ibn abi shayba wa ishaq ibn ibrahim wal lafdhu li uthman voilà allah waaw mu ne qaala Usmaan haddasanaa wa qaala Ishaaq axbaranaa mu ne haddasanaa imaamu Muslim mu ne nettali nañu ñaari sëriñ la ko jële ku njëkk ci mooy Usmaan ibn Abi Shayba di grand frère u Abu Bakr amu siiw mi mu Usmaan ibn Abi Shayba al-Absiyu Usmaan ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Usmaan Abul Hasani al-Absiyu mawlaahum al-Kuufiyu gane àddina cent cinquante six frère bi moo gane àddina petit frère bi cent cinquante neuf Ah, génn àddina moo ko magoon te moo ko mujjee génn àddina rahmatullah alayhi nekkoon sëriñ ci ñoom imaamul Buxaari ak ñooñu ponkal la woon ñooñu Abu Daawuud rahmatullah alal jami wa Isaaq ibn Ibrahim ak keneen ki di Isaaq ibn Ibrahim ibn Maxlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar Abu Yaqub al-Hanzali Tamimi al-Marwazi si yoon ci Isaaq ibn Rahawiya rahmatullah alayhi gane àddina cent soixante et un génn àddina deux moom it sëriñ imaamul Buxaari bu mag rahmatullah alayhi ñenn ñeeñ moom mi sax moo taxaw ko bind saxiix bi moom Isxaaq ibn Ibrahim rahmatullah alal jami wal lafdu mu ne kaddu yi ma indi fii nag sama sëriñ bu njëkk ba la Ousmane la ay kaddoom laa indi fii mu ne qaala Ousmane moom Ousmane ibn Abi Shayba bi may bi ñuy nettali haddasanaa dana nettali nañu wa qaala Isxaaq kanta Isxaaq ibn Ibrahim al-Hanzali di Isxaaq ibn Rahawayh rahmatullah alal jami moom dana axbaranaa xabaar nañu kan Jariir muy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi juge la woon nga ne àddina 110 génnaat na 188 ci li gën a siiw rahmatullah alayhi si noo am na wuute an al mu jële ci Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili siiw Abu Muhammad at-Tabris Abdullah at-Tabristani gane àdduna lan soixante ans génn àdduna cent quarante cinq ki li gën a siiw moom tamit an Abi Sufyan mu jëlakum naan Abu Sufyan de Talha ibn Nafi' al-Qurashi mawlaam Abu Sufyan al-Wasiti al-Iskafi rahimahullah al-Makki rahmatullahi alayhi kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko rahimahullah an Jaabir moo ko jëlee Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salim al-Ansari al-Khazraji salamiyu abu abdillah ñi ne abu abdirahman ñi abu muhammad di sahaaba bu siiw di doomi sahaaba radiyallahu anhuma génn àddina ci ay wax yu wuute wuute kañ la génn àddina ñii ne 68 ñii ne 72 ñii ne 73 ñii ne 77 ñii ne 78 ñii ne 79 ñii ba 90 la wallahu ta'ala a'lam wa radiyallahu anhu wa nabi an mu ne qaala mu Euh, euh, euh, annabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul mane dégg naa yenente bi alayhi salaatu salaam yaqul inna ahlal jannati yaquluuna fiihaa wa yashrabuuna wala yatfuluun bii mu boole ci lan duñu tifli wala yatfuluuna mooy yekki rek am yu war a génn sa baat wala sa kii bi xaw a kii di grincer ay waaye di xaw a xesen wala nga am noo war bi nga génne nga ni waaw xaax boo xam xaax nga ko def tif wala boo ngay génne lool tifli loolu duñu ko def waaw wala yabuluuna te duñu tuur ndox wala yataxawatuuna duñu xayta wala yamtaxituuna duñu euh, ñendu qaalu saxaaba yi ne ko waaw fama baalu taan waaye ne waaw ndax loolu <laughs> mooy laaj bi ñu la wax sànq waaw kon lan mooy mbiru ñam bi ñuy lekk noonu kon nu muy demee <laughs> parce que ñu xala ah, di lekk loo xam ne yow doo ko génne loolu moom baa du jural ay loro nit ko ak tamit kon comme que waa yi nga xam ne mooy lu ñuy lekk ya ci ya ci war a génne fa muy jaar yooyu yëpp yeneen saa sam tëj na ko lu gaaw ne loolu moom amul àjjana <laughs> kon loolu mooy àjjana amul toilette waaw defaral toilette yi mais nag na nga ko defar comme comme chaise buur yoo xam ne moom day rafet yaatu kii nàngam te yooyu yëpp amul àjjana sa àjjana moom amul loolu ko ay douche ay sangukaay ay wanag dañ leen sangu foo xam ne ay salle de bain wa ki yooyu déedéet pour lan pour tilim parce que yooyu mooy tilim na voilà yooyu yëpp soxla woo yooyu quoi ay toilettes fii euh, ay wa rigol yi non yooyu amul foofu quoi <laughs> douche bi bougé nag douche ba bougé nag nangam nangam toilettes yi loolu amul àjjana quoi <laughs> wala yabulun ñu ne ko fama ba xaalu ñu ne ko kon moom tëjee waaw fama baalu taani waaye yoneen saa saam waa ñam yi ñuy lekk moom nu mu koy demee kon xaala mu ne jushaa'un ay sécrétion luy génn day génn wa rashfun mel lu ñuy wis ka rashfil miski comme euh, misk buy génn parfum bu génn ndaw nga koy diffuser ñu génn par ndànk-ndànk yulhamuna tasbiha wa tahmida fii loolu la wax imaam euh, riwaaya yi ma gis yépp ñoom tasbiha wa tahmida ak yooyu la ñuy wax mais takbir bi gis mu ko yulhamuuna tasbiha dañ leen di yénkiwal sabbal yàlla wa tahmid ak ah, sant yàlla kama ni nga xam tulhamuuna nafas comme yéen nit ñi noonu la borom bi fii ci àddina daal di leen eh, eh, eh, kii yénkiwal noyyi ngeen koy def après mu teg ci ne wa haddathani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani gis nañ ko imam Abu Dawud doon jëlee ci moom rahmatullah alayhi wa Hajjaj ibn Sha'ir mu ne wa haddathani nettali na ma wala imam Muslim mooy beneen biñ la doon wax al-Hasan ibn Ali al-Hulwani di sëriñam bu njëkk al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudhali Abu Ali al-Khallalu al-Hulwani ah, si woon ci al-Hulwani rahimahullah nekkoon Makka rahimahullahu ta'ala génn àdduna deux cent 42 rahmatullah alayhi wa Hajjaj ibn Sha'ir de Hajjaj Yusuf ibn Hajjaj As-Saqafi on a daa beroog Hajjaj ibn Yusuf gouverneur bu doy ba euh, ba pare bokk cosaan fu ñu jóge waaye xaaju la bokk moom bokk sax époque muy Abu Muhammad As-Saqafi Al-Baghdadi Ash-Sha'ir génn àddina 259 rahmatullahi alayhi gis nga moom euh, euh, tuuti. daa génn àddina tuuti lañ ci teg imam muslim génn àddina voilà euh, moom moo njëkk par exemple moom imam Bukhari moo ko njëkk génn àddina Hajjaj ibn Sha'iri mi rahmatullahi alayhi Hajjaj ibn Yusuf <laughs> ibn Sha'ir kilahuma mu nekk ku nekk ci ñoom ñaar muy al-Hasan ibn Ali ak Hajjaj ibn Sha'ir an Abi Asim ñu jëlee ci Abu Asim di ad-Dahhak ibn Makhlad ibn ad-Dahhak ibn Muslim ibn ad-Dahhak ash-Shaybani Abu Asim an-Nabilu ash-Shaybani mawlahuma al-Basri yu gane àddina cent vingt ans génn àddina deux cent dix am na wuute rahmatullahi alayhi qaala mu ne hasanun mu ne sama bi al-Hasan moom la ne hasan Abu Asim muy an-Nabil mi ngi sa rahimahullah ibn Jurayj mu jële Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ibn Abu Khalid gane àddina la a génn àddina la 150 rahmatullahi alayhi sayyidina ibnu Jurayj am na nag ñu ne 74 wallahu ta'ala a'lam mais amaana 80 bi mooy li gën a dëgër